bi mu agsee moom aleyhi salaatu wassalaam mu daldi dem ci jàkke ji fa la julli ñaari ràkk comme ni nga xam ne noonu la baaxoo woon di def comme ni ñu ko gise woon ci xadiisu seydina Kaab ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaa Eh, gisoon nañ ne naafiq yi tàmbali woon nañu ñëw di joxe seeni ngànt li tax ñëwuñu di waatal borom bi subhaanahu wa taala di ko waatal naan ko seen ngànt yi de moo taxoon mënuñoo ñëw te lépp dara amu ci woon kenn amu ci woon ngànt waaye ku ñëw rekk yonent bi aleyhi salaam wassalaam di lay nangul ah li nga xam ne noon la wax si li nga feeñal ñaanal la njéggal wa yakila sarairahum ila allahi taala dëgg-dëgg yi mbir yi deme woon dëgg-dëgg nag mu bàyyi ko buur yàlla subhaanahu wa taala ci noonu nag ci la ñetti nit ñëwoon yoo xamante ne nii ñoom amuñu woon benn ngànt waaye daldi di dëggu ñu waaye ñu daal dem dëggu ñuy ñu dëggu ñu ñëw wax alayhi salaatu wassalaam ñoom li tax ñëwuñu waaw ne amuñu benn gànt waaye ñun ñëwuñu te ñooñu moo doon Muraara ibn Rabi'a Seydina Muraara ibn Rabi'a al ansaariyu radiyallahu ta'ala anhu ak Hilaal ibn Umayya ibn amir ibn qays al ansaari al waaqifi ak ki nga xam ne mooy seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu taala anil jamii ñoom ñu ñëwoon wax alayhi salaatu wassalaam ne ko ah ay amuñu woon ngànt ay amuñu woon ngànt benn ngànt amuñu ko waaye nag demuñu comme niñ ko xamee duñu def ni naafiq yi def ñi ñu fi jiitu entre quatre-vingt-trois jàpp quatre-vingt-neuf ci naafiq yi ñëw nañ keroog di wax wax yoo xam ne dara amu ci ngir ñu bàyyi ngir yonent bale saar saam gëm li tax gëm leen li tax demuñu waaw kon ci jataay bi weesu gisoon nañ kenn ci ñoom muy seydina muraara ibn rabi'a seydina muraara ibn rabi'a seydina keneen ki ñu xam ne moo ci tegu te war ko gis tey insha allah mooy seydina hilaal ibn umayya mu doon Hilaal Seydina Hilaal Seydina Hilaal ibn Umayyata ibn Aamir ibn Qays ibn Abdil A'lam ibn Aamir ibn Ka'b ibn Waaqif al-Ansaari al-Waaqifi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moo doon Hilaal di doomu ku ñuy wax Umayya Umayya di doomi Aamir Aamir di doomi Qays Qays di doomi Abdul A'lam Abdul A'lam di doomi Aamir Aamir di doomi Ka'b Ka'b di doomi Waaqif al ansaar yi gis ci waa banu waaqif Ka'b ibn Waaqif moo tax ñu naan ko al waaqifi wa huwa min al ansaar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom Hilaal ibn Umayya comme ni ñu ko gisoon ci jataay bi weesu bi ñuy gis Muraara ibn Rabi' radiyallahu taala anhu waxoon nañ ne li dëgër mooy shahida badran ñoom ñaar fekke nañu badr muy ghazwatu badr comme ni nga xamante ne ci li gën a dëgër comme li imaam Ka'b ibn Malik Seydina Ka'b ibn Malik daal di wax waaw ci nettaleem bu gudd boobu te ñu war ko gis bu ñuy gis tarjamaam insha allahu bi nga xam ne ci la laaj ne leen nee na ñu tuddal ma fa zakaru lii rajulayni saalihayni qad shahida badran waaw fiihima uswa wala iswa loo ci wax baax na mu ne ñu tuddal ma ñaari góor ñu baax waaw ñoo xamante ne fekke nañu Badr ñaar ñoo xamante ne ñu baax fekke nañu Badr doy nañ ma ñooñu doy nañ ma royukaay ma roy leen mu ne kenn ki mooy Muraaratu ibn Rabi' keneen ki mooy Hilaal ibn Umayya al kon fekke nañ Badr te loolu yàggoon nañ ci ci jotaay bi weesu bi ñuy def tarjama Seydina Muraara eh, eh, eh, ibn Rabi'a moom mii nag ah, Seydina Hilaal ibn Umayya al-Waaqifi bokkul ak nag Hilaal ibn Umayya al-Xuzaa'i al-Ka'bi kooku keneen la waaw moom be keneen la bokkul kii kii al-Waaqifi kële al-Xuzaa'i kii al-Waaqifi waaw Kaabu bi nekk ci Kaabu ibn Waaqif bu la nax ba nga foog ne Hilaal ibn Umayya boo déggee Hilaal ibn Umayya al-Ka'bi al-Xuzaa'i al-Ka'bi bokkul ak kii di Hilaal ibn Umayya ibn Aamir al-Waaqifi loolu bu la nax ndax ñoom ñaar bokkuñ kii min al-Ansaar wal aaxar min Xuzaa moom nag bokkoon na ci saxaaba yu baax yi ñoom ñépp gis nga minal badriin même bu dee ne ñoom waa ahlu siyari boolewuñ ko ci loolu mooy li dëgër kene moom min ahli badr waaw radiyallahu taala an ak xare yi ci tegu yépp ba mu des ghazwatu tabuk ghazwatu tabuk ci juróom-ñeenteelu at mi bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di xare jeeg romain yi yëgle ko moom hilaal ibn umayya seydina hilaal ibn umayya demul waaw al-Waaqifii demul te amul woon benn ngànt amul woon ngànt euh, ku mel ni al imaam al-Hasanul Basri imaam al-Hasan al-Basri ci bo mooy ci euh, mursal biñ la tuddaloon bii weesu moom dane ñii nii euh, Hilaal ibn moom boo gisee li tax demul li tax demul moom daroon doon toppatoo njabootam waaw mu nekk ci mursalu bi nekk inda ibn ci mursalu imaam alxasanul basri raxmatullaahi aleyhi mu ne moom hilaalan kaana lahu ahlun tafarraqu summa ijtamacuu fa qaala law aqamtu haadha al caama cindahum waaw mu ne seydinaa hilaal keroog li tax radiyallahu anhu demul demul Tabuk xam nga Muraara ibn Rabi' moom dane woon man de tool yaa ñoroon toolam yi comme ni tool yi joxoon nañ la Tabuk dafa xew ci jamono joo xam ne jamono tàngoor la waaw hiina ishtadda al mbir mi tàng lool waaye ngelaw li co nekk benn mbóoyu goo xamante ne teg ci ba pare mu jaf nit ñi nekk fi usratin min an-nas nit ñi nekk ci ay coono ay mettit waaw waaye wa xiina taabati simaar jamono joo xam ne tool yi dañoo ñoroon toolu tàndarma yi Muraara ibn Rabi'a moom dane woon d'après imaam al-Hasan al-Basri mais gis nañ càllale bi mooy àggul radiyallahu ta'ala anhu ndax fekke moom du saxaabi moom ba tool ya ñoree dafaa nekk ne bon ah man de xare naa fekk nag yonent mi alayhi saam xare yi weesu law aqamtu ami hada aka neexoon ah bu ma toogoon xare bii nii rek ma dem garaaw ne yeneen yi demoon naa looloo tax moom demoo waaw te moo tax bañ ko ba buur yàlla nangoo seenug tuub moom ni mu def delloo si leen nangu seenu tuub li mu def dafa dafa jël yépp alal ja nga xamante ne nii moo taxoon moo taxoon demul woon mu daal di koy jaay mu daal koy saraxe ci yoonu yàlla muy tool boo bële kanta mura hilaal ibn umayya bi ba léegi ci càllale boobu ci même wax bi moom imaam alxasan ibn yasaar al basri rahmatullahi mu ne moom li tax demul lenn la woon mooy dafa amoon kaana lahu ahlun tafarraqu thumma ijtama'u dafa amoon njaboot joo xam ne dañoo tasaaroo woon waaw léegi nag buur yàlla def nag jamono bi Tabuk bi xew ñu daal di dajaloo waaw mooy famille famille bu bu divisé wu la woon buur yàlla def buur yàlla def buur yàlla def ñu daal di nekk ñoo xamante ne nii a ah, boole leen waaw gannaaw ba nga xamante ne nii noonu la ñu woon léegi nag. ah loolu mu ne law aqamtu hadha al am indahum ah comme que at mii moom buur yàlla defal na ma ci lii occasion la ma nekk ak ñoom ah aka neexoon xare bi dëgg la yonent ma lay saar saama ngi woote waaye aka neexoon rek ah manoon naa toog rek at mii comme que yàgg naa xare moom ma ànd ak moom ci xare mu daal di toog looloo tax demul imaam al xasanul basri nag nee na buñ ko masoon a tuddal loolu mooy ba bañ nangoo ak tuubam ca wa ala thalathati alladhina ci suuratu tawba bokk na ci ñu suñu boroom delloosi nangu ta delloosi leen ñu tuub tamu nangu seenu tuub mooy wa ala thalathati ñetti ña nga xam ne xullifu ñoom defuñu woon ni naafiqiya ah. ñëwuñu woon di wuti ngànt comme naafiqi ñëwuñu woon di uti ngànt comme naafiqi hatta idha daqat alayhim al ardu bima rahubat ci ba ñu mujj noonu ba suuf si malgré li muy yaatu yaatu daldi xat lool ci ñoom waaw waaw ndax nit di nga dund jamonoy coono jamonoy natt yoo xam ne suuf si ni muy yaatu yaatu yaatu ci xat-xat ngay ne doo gis yaatu yaatu bopp day xat ci yow lool daanaka doo mën a génn fen fu nit ñay dajaloo sax jamonoy mbégte doo fa mën a dem parce que da ngay dund ay xat-xat waaw loolu mooy waa ji qad daqatil ardu alayhi bima rahabat la wa daqat alayhim anfusuhum waaw seen xol yi daldi xat waaw ndax amatuñ mbégte waaw mbégte jaaratu leen fen ndax li nga xam ne mooy tristesse gi leen dugg ak li leen préoccupé waaw nga xam ne tristesse ak loolu rek ci la ñuy ne di ci xalaat daanaka nga génne leen ci xalaat boobu du yomb wa zannu waaye nag ñoom nag amoon nañu mooy amoon nañu yaqiin waaw an la malja'a min allahi illa ilayhi thumma taaba alayhim liyatuubu inna allaha huwa at-tawwaabu ñu am yaqiin malgré lii leen dal yépp ñu am yaqiin ne seen soor seen issue hein fi ñuy rëcc seen rëccuwaay nekkul minallahi du tukkee fa yàlla illaa ilayhi lu dul ne ci buur yàlla lay jóge lu dul ne ci buur yàlla lay jóge waaw summa taaba alayhim li yatuubu suñu boroom ëndiwaat leen li yatuubu ngir ñu daldi ñëw ci moom daldi tuub dellu ci moom inna allaha buur yàlla huwa moom allah at-tawwaabu mooy aji ah, kii nangu tuub arrahimu mooy aji yërëmaate mooy ki nga xam ne ak yërmandeem kenn mënu koo takk waaw ak yërmandeem yaatu na yaatu goo xamante ne ni moom subhaanahu wa taala lépp lu mbindeef lépp xaj nañ ci waaw insuhum wa jinnuhum kaafiruhum wa mu'minuhum waaw léegi muraara nag ba loolu wàccee imaam alxasanul basri nee na bañ ko tuddalee bi mu fàttale ko nag li tax moom demul dane allahumma laka alayya alla ila ahlin wala maal mu ne buur yàlla laka alayya am nga ci sama kaw loo xam ne maa ko chargé wu maa ko tegu rango tegoo ko sama bopp waaw teg ko sama bopp comme que mbir mi nii la demee lii wa taxoon manuma woon a génn ànd ak sa yonent bi sallallahu alayhi ci yoonu yàlla mooy njaboot ju tasaaroo woon tax euh, ànd moo ma teree lan dem ci woote boo xam ne yaa ko woote te waxoon na yaa ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum ah yéen ñi gëm buur yàlla yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm buur yàlla istajibu lillahi wa lirrasul wuyu leen buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ida daakum bees leen woowee lima yuhyikum ci loo xam ne da leen di dundal loolu nag tekkiwul ne buur yàlla kon léeg-léeg ak yonent ma saa saam ñu wooñu ci loo xam ne du dundal déedéet mooy ida saa bu leen woowee du tekki foofu condition de topp leen buur yàlla nangul leen buur yàlla déggal leen buur yàlla wuyu leen buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi ida daakum bu woowee lima du mooy ida daakum saa leen woowee ndax ñoom liñ leen di woo lima yuhyikum li leen di dindal képp la luy dundal seen ruux di dundal seeni seeni di dundal seeni yaram ci lool la woote waaw tekkiwul ne nag naan kon léegi ida waaw mooy bu dee ne dañ maa woo ci luy dundal sama xol kon nag mooy bu dee dañ may woo ci loo xam ne du ko dundal waaw lool mooy mooy mooy kii bi mooy mooy euh, mafhum bi loolu amu ci mooy istajibu lillah wuyul leen buur yàlla ida da wali rasuli ak yéen bi sallallahu alayhi wasallam ida daakum saa leen woowee ndax ñoom duñ leen woo lurul lima yuhyikum loo xam ne da leen di dundal waaw mu ne malgré loolu lépp famille bu ko bu recomposé tax ma ma ma ma ñàkk lool kon ñooñu loolu day dugg ci inna inna inna inna min azwajikum wa awlaadikum fitna lenn ci seen soxna yi ak seen doom yi mooy am na ñoo xam ne seeni soxna ak seeni doom ak ñu jaamu yàlla si di nga gis waaju baax waaw waaju baax ba muy nekk célibataire kenn gënu ko woon waaw ba muy nekk célibataire nekk seul kenn gënu ko woon waaye ba mu amee soxna la commencé mais daanaka diine ji defatu ci dara waaw ñi nga xam ne xelam fukki xelam xalaataguloon ne bés dina jot doo ko def doonu koon def nga gis ko mu koy def waaw ay dem jàkka moom mel ni bokk dañ koo dëddaleeg moom waaw mais yàlla tere yenn yu baari ajjuma sax mu dem ba ba waaw kooku dalay leer ne kon soxna si la soxna sim ama tax nga gis jigéen tamit ku baax waaw waaw ku baax di soloo ni ko suñu boroom di diggale mais mu am boroom kër mais waxuma la ote dindi muuraay bi mais mu mujj nekk koo xam ne mais ya nga xam ne ku ko newoon démb yow di nga mas a def lii du ko gëm danaan loolu moom man du am man naa noonu wax jamono yooyu ne du ko def mooy ba mu xamee ne mees dafa xaraam mu bàyyi ko ne dootu ko def ci kaw suuf ca la tàmbali muuru ñépp xame ko loolu mu am boroom kër lu gis ko mu tàmbaliwaat di def yam doon def di xeesal waaw waaw dootul sol lu jot di meesu lu ne mu dugg ci kooku kay nga foog ne kooku jëkkër jooju moo jëkkëram jooju lu fitna si moom fitna la nattu dëgg ko ndax lépp loo xam ne day tax nga bese ci sa jaamu yàlla ba pare di la régresser di di la di la delloo ginnaaw mais loolu kay fitna gu rëy ngoom waaw lépp lu lay freiner tax yow doo de sa dem waxuma la doo avancer bi mais da ngay reculer mais loolu kay fitna la waaw loolu nag day xew ci njaboot yi am na ñoo xam ne seen doom yu ñu am moo tax ñu topp ci seeni bànneex lu ñu bëgg neex na leen lu leen neex neex na leen du ñu fi sax nekk bi xalaat mooy dal ñoom dinañ dem ba yi nga xam ne yu xaram la ñu koy def parce que seen doomu ko bëgg waaw te loolu ñi mu dal ak bari waaw nii mu dal ak bari moo tax boo seetloo gaa yu bari bu ñu demee kër sëriñ si dañuy décourager hein parce que mais danga naan mais man yii sax sama kër sax du fa xew waaw da gis koo xam ne ku rigoureux la nii cim njàngaleem ay kii mais boo demee këram boo demee këram tem nga décourager découragement bu rëy rëy rëy rëy nga fay nga fay jële waaw ndax mais zéro da ngay gis télé bi ay film télénovela ay jigéen yoo xam ne gaa yoo xam ne solul dara mooy film yi ngeen xam rek ginuma leen koo xam en tant que wolof en tout cas buy seetaan RTS ak suñu chaîne yooyu kenn ginuma leen koo xam yooyu mooy dox këram daanaka dara du ci nga dégg mbir yi fort te pourtant moom mooy jàngale naan ay dañoo war a muuru ay xollu xaraam ay kii nga gis nit ñi fóonante ci télé bi yeeg yu mel noonu mais këram mooy yow yooyu xam boo gisee affaire bi mooy danga naan mais c'est pas vrai xanaa kay du kii alors que moom la ay làmb yi nga fay fekk bu làmb amee nga gis njabootam yépp tim bi moom it mu ne ci wet gi di xoolaale di catalaale te moo gën a intéressé ci mbir mel nag ku ko ku mu concerné wul alors que daanaka sax bu ko gaay taaluloon moo leen koy fàttali. ah waaye tey amul kii wa ah fàtte woon nañ ko mooy xam nga ne kooku moos. te moo dàq tàngal ci rajo beeg ci télé bi ak ci plateau yi buy wax ci wàllu yu xaraam kooku kay loolu njabootam boobu du fitna ci moom ti loo xam ne melul woon noonu mais fitna la ci moom waaw fitna la ci moom <laughs> loolu moo tax dem dem ci kër oustaz yooyu lu bari dalay décourager loo dalay décourager loo comme pas possible la ilaha illallah en tout yow bu dee ne yow yow yow danga naan ñoom li ñuy wax laay topp ñoom it xam naa loolu lañuy def fais attention ah c'est pas tout le monde ça waaw c'est pas tout le du pour du ñépp waaw kon daa am yoo xam ne fitna leen ci nit ki am na ñoo xam ne seen alal du ñu am alal ba ñu ñàkkee ñoo dàqoon a jaamu yàlla waaye bañ amee ba léegi laa yadhkuruna allaha illa qalila dootuñ tuddati buur yàlla lu dul lu ndaw waaw talatuñ ko sax parce que li leen tal li ñu tal mooy alal ji ñuy dajale waaw alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir loolu moo leen këf moo ëf seen xel yi moo këf seen xel yi ci lañu ne waaw ñoo xam ne mu bokk ci ki nga xam ne alladi jamaa maalan wa ajjada di dajale alal ji rek di ko compter yaxsabu mu yaakaar ne annama lahu këne alalam jooju mu ñuy dajalee ko compter anna maalahu axlada moo koy moo koy mooy tax mu sax ci àddina bi hmm? kon yooyu yëpp Seydina Hilaal nag mu ne selon euh, d'après kiiwu Seydina imaam Ibn Hatim boobu Ibn Abi Hatim ci mursalu imaam al-Hasan al-Basri anhu mu ne boo ba nga xam ne nag ci lañ nangu tuubam li mu def moom li mu def moom seydinaa hilaal dane allahumma eebuur eh yàlla laka alayya jël naa pacte ci yow loo xam ne maa ko jëlal daal di koy gàll sama bopp daal di koy gàll sama bopp an laa ilaa ahlin wala ma bañ a dellu ci sama njaboot nii ci sama alal mooy jeex na waaw waaw ahli nag mooy soxna yi pas doom yi la déshérité waaw loolu kenn waxu la kam eh, yow léegi eh, déshérité la doom yi ah non kenn waxu la loolu ah. baal doom yi léegi nga dem toog baal doom yi nga dem toog déedéet déshérité leen dem toog déedéet buur yàlla la booleek ñoom waaw léegi nag dangay fexe yow nga fexe di appliquer c'est simple yow yaay yar sa bopp ndax boo yarawul ñoom du ñu yaru yow boo yaree sa bopp ci yenn yi tënk ci sa bopp léegi ñoom ñu suivre mais bu dee yaroo sa bopp yow mi nga xam ne bu match bi waa ji jàll sax boo mayul yaa leen koy fàttali kon kay ndir mi problème bi problème bi boo seetee ba seet sax ci yow la waaw waaw mooy ne mujj mujj gi miinoo ko woon waaye da ba nga ko ba bañ ko miinee ñoom nga far miin ko ba mujj yaa leen ci raw kon loolu la travail ngay def après mais kenn du la ne léegi libéral doom yi ñu dem seen yoon même soxna nga téye ko fexe noo koy noo nu ngeen di nu ngeen di changer loolu moo gën waaye nag bu demee nag ba ci yow léegi sa diine moo nar a yàqu nag naka noonu femme bi bu dee diineem comme ku mel noonu ki ñu la wax sànq ku doon soloo li l'islam wax di def lépp mu mujj di meesoo ko kooku moom loolu motif la ci divorce waaw yi xaraam yépp jëkkër ji naan ko defal. waaw boo ko deful di ko menacer ay fase mais kooku moom ma mu ba ko dem seeti leneen waaw waaw mu dem ba ko seeti leneen loolu motif de divorce la lo loolu motif motif de divorce la ki naan la ay yu xaram yi rek la lay digal def ko naan la defal lii te lépp di lu xaram ne doo ko def la ta'ata la ma'siya la ta'ata fi ma'siyatillah lan la yonent bi alayhi salaam waxoon tax di Seydina Ali ibn Sahih ah gisoon nañ ko Abdallah ibn Hudhafa ñu ne moom la ah bam naan gaa yi taal safara si ngeen dugg ci biir ah ca hadith Seydina Abu Sa'id al-Khudri ba mu ne moom la waaye bu Seydina Ali bi waxul kañ la rajulun min al-ansar ah radiyallahu ta'ala anhum yonent dugg leen ci taal bi yonent ma saar saar ne law daxaluha bu ñu ko duggoon gis nga bu ñu duggoon ah, gaa yi jekki ne ah déet ñun dañoo daw diine yiñ ne woon ñëw ci yonent ma lay saar saam ngir daw safar nan la ñuy kii di ñu digal naan dugg leen safara si yonent ne gis nga bu ñu ci duggoon law daxaluha gis nga bu ñu duggoon ci safara soos maa xaraju minha abada doo doo nuñ ci woon doo nuñ ci woon génn ba faw waaw doonuñ ci woon génn ba faw ndax laa ata illa fi ma'ruf amul toppaate lu dul ci njekk waaw kenn du topp nit ci loo xamante ne nii du lu yàlla gërëm waaw bu dee nag moom pour nga nekk ak moom fokk nga topp ko ci xaram yi mais nga ba ko nga ba ko buur yàlla dina la utal ku gën koo ak loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg tegal sa bëgg gi bële na la bëgg yàlla gënal bëgg yoo xamante ni nii ak mbëggam jariñul dara parce que ci lu xaram la la jëmee waaw te boo moywul gis nga boo ko toppee noonu gaa yi ngay dégg ci suuratul xaaf ak ñooñu wa qaala qarinuhu hada rabbana kii eh, kii mooma lor waaw naan kii mooma mooma sànk waaw gis nga eh, jàggasante boo ngay dégg boo moywul yow moo lay dal waaw waaw ñu nekk fay dàggasante kii naan yow la waaw yow yaa tax ma réer la mbir yi ba ma dikk ba ma dëgg dëkkalee yow yaa tax waaw waaw wa qaala qarinuhu hada ma ladayya atid waaw ñu nekk fay dàggasante moom la loolu ñu nekk fa keneen kenaan ko rabbana ma atghaytuhu walakin kaana fi dalalin ba'id buur yàlla man sànku ma ko de waaye waa ji daa nekkoon ci sànkute gu sori te réer gu réer gu sori la noonu suñu boroom ne leen la qaala laa taxtasimu ladayya a qad qaddamtu ilaykum bil wa'id bu fi kenn ñëw ba fii di xuloo bu kenn xuloo ci man xamoon lan naa leen ca àddina leen mbugal mii moo leen di xaar bu ngeen ma gëmul mooy bu ngeen doxalul li nga xam ne moom laa leen wàcce ngeen ñëw ba fii di di di di xuloo yow loolu nga bëgg am ak moom al axillaa yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al waaw suñu boroom nee na xaritoo yeeg copékeuse yeeg sama xarit benn bakkan yeeg wax yooyu ñuy wax gis nga ñoom ñépp yawmal qiyaam ay ay noon lañuy doon lenn li noonu ñi ci des lay doon waaw ba mu des illal muttaqin ñi nga xam ne seenu xaritoo li ko laloon mooy ragal yàlla waaw ñoom ragal yàllaa tax ñu ànd bu ñuy tàqale koo gis nga ca sabatun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilla waaw juróom ñaar ñoo ñële yonent bi alayhi salaam doon wax ci xadiis boobu naan buur yàlla moo leen di keral bés bi nga xamante ne amul ker mu yawmal qiyaam lu dul keram moom borom bi subhaanahu wa taala boole na ci ñaari nit rajulaani tahaabaa fillah waaw ñoom ñaari nit ñoo xam ne ñu soppante ci yàlla ci yàlla lañ soppalante ba nit ñuy tàqale ko ci noonu lañ soppante ci yàlla waaw ñooñu la buur yàlla keral ëllëg bokk na ci ñi muy keral kon nag yow ay kàntaa kii sama boroom kër laa bu la naree yóbbu safara bañal yaa ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara suñu borom li njëkk yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp d'abord yow sa bopp fegalal sa bopp safara bu dee nag yow ki la yàlla booleel moo la dugal safara ndax dugal la safara du dara lu dul li yàllay tere yépp ki defal dara newu ci maa la res kooku mooy mu ngi jàpp sa loxo di la indi ci bunti kàmbi safara voilà yow nag bañal bañal ba ut ku lay bañle garaawul sopp nga ko moom nga mas a xam moom nga kii dina metti parce que loolu la walla di moo leen bind ah xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir mu nag examiner leen nattu leen nattu nag du sedd du nekk lu la neex tout le mën a muñ di supporter day metti waaw nga nekk yow kese ginnaaw ba nga miinee moom kese nga mas a xam buur yàlla wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh inna allaha balighu amrihi qad ja'ala li kulli shay'in qadra la buur yàlla wax la ko suuratu suuratu suuratu talaq waaw bu fi jàpp bu la kenn gëm loo ne budul man doo dox déedéet loolu moom bu bu bul bul bu la kenn fexe ba dugal loolu sa bopp bañal ku la gëmloo lool dalaa bëgg dalaa bëgg kooku dalaa bëgg a kese def la jàmm bu dul man du dox xanaa yàlla newu fi xanaa buur yàlla mi la sàkk moom dalaa ay ay yaxsabul insaanu an yutraka suda est-ce ne dama koo bind rek bàyyi dañ koy muy wënd ak noonu mukk ku la wax nga ne ko man buur yàlla bàyyiwuma sudan binduma bàyyi ma noonu may wëndën di dem waaw waaw moom moom buur yàlla moo ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja képp koo xamante ni dafa ragal buur yàlla yaj'al lahu maxraja yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib képp ku ragal borom bi subhaanahu wa taala dina la defal gis nga buntu gis nga coono loo mën di dugg dina la utal buntu boo xam ne buntu yomb yomb dina feeñ waaw ussi dina di nga am ussi tout le temps waaw mais gis nga fii fi mu gën a critiquer nga naan bii moom tay lu kii foofu la la buur yàlla nag di la gën a utal jàppandal ci mbir yi waaw bi nga xam ne bu ñëwee gaay ne tey rek waa ji dee yu bii moom du ko àttal buur yàlla ne ko ñooñu dañoo xamul comme que yow ragaloon nga ma nag mbir mi c'est automatique waaw waman yattaqillaha ku ragal bul la rek boo nee ci coom yaj'al lahu makhrajan lu ne dina ko ci utal issue waaw génn waay gu rafet waaw génn waay gu rafet waaw min kulli shiddatin wa dayqin wa bala'in makhraja waaw tartar gu ne xat-xat gu ne coono gu ne natt gu ne ku ragal yàlla buur yàlla dina la ci génne jox la ci loo xam ne wallaahi da nga doon wax ne ah lii de kon bu gënoon a yaatu natt bi ma jëloon comme que mbir yi nii lay yaatoo hmm. wa yarzuquhu te dina ko wërsëgal min haythu la yahtasib foo xam ne yaakaaru ko bul jàpp ne boo bàyyee kii bul jàpp ne boo bàyyee kii yow sa wërsëg dagg yorul sa wërsëg inna allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin waaw inna allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin buur yàlla mooy wërsëgalaakoon bi waaw dhul quwwa boroom kàttan gi al-matin gu dëgër gi kon wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ci buur yàlla nga bàyyi waajooju bu dee soxna nga bàyyi ko tax nga wàkkirul ci yàlla yow bu dee góor nga ba ko fi nekk di moo doon sama buumi xol waaye waaye yow après buumu xol bu la naree jëme safara foo jëm doo ko baax waaw mooy sa buumu xol <laughs> hein te ida fasula ida saluxa saluxal jasadu kullu wa ida fasada fasadal jasadu kullu kon doo ko réparer da nga koy réparer bu dee mënoo ko réparer moom mënoo fexe ba wax ko lu mu dégg mënoo fexe ba convaincre ko mais da ngay wàkkeeru ci buur yàlla seeti leneen waaw waaw wàkkeerul ci yàlla te képp ku wàkkeerlu ci yàlla fa huwa hasbu buur yàlla doy na nag nga xam ne buur yàlla jara jara bàyyi say mbir de inna allaha balighu amri waaw moom lépp lu mu namm nag da koy da koy matala ah. waaw dina ko jotal kenn manula tax ba buur yàlla lim nammoon di du ko matal qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara mbir yi nag lépp lenn rek la mooy nit ñi dañu yàkkam di seen wërsëg rek waaw waaye wallaay boo muñee te buur yàlla tax nga ragal yàlla xamal ne lu dàq fi nga ne mu am na sauf que nag comme que buur yàlla moom <laughs> moom mbir yi da ko nat lu ne da ko utal de ab ab deexal utal ko ab délai boo xam ne bu loolu mooy jamono joo xam dane lii ker li bés sàngam la li ma defal sama li ma nattal dogal ci sama jaam di xew xéewal gim la kiiwal fekk nag loolu jotagul mooy doo ko gis waaw xat jaala dëgg dëgg buur yàlla def nga li kulli shay'in mbir mu ne utal na ko xadran ab ab ab dexal utal ko natt na ko ba keroog bi nga xam ne bu xe bu jotee heuram bu jotee jamono jam war a xewe dina ko xewal loolu rek la daa jotagul rek waaw waaw te nag buur yàlla inna allaha la yudayyu ajral muhsinin buur yàlla du sànk payuk ñi nga xam ne ñooy rafetal kon Seydina Hilaal ah moom mu xam ne mu ne lii daal man moo mëndil problème bii ni may def lenn la waaw allahumma laka alayya an la arji' warlu naa ci sama kaw këne dootuma dellu ci sama njab sama sama soxna ak sama alal yi mooy sama alal yi saraxe naa sama soxna yi moom libéré naa ko waaw waaw libéré naa ko sama soxna yi libéré naa leen ñoom ñu tàqale koo woon waaw ñu fexe bañ dajaloo ma nekk ci ñoom ngir lu leen ngir lu gën a rafet loolu tax ba deew ma ci woote bi yàlla banaa leen soxna yi léegi man ngeen a dem seeni kër sama alal yi joxe naa ko loolu laa la waxoon jamono ji weesu jataay bii weesu ne la saxaaba yi ay année de lumière lañ ñu rawe radiyallahu anhu képp koo xam ne ci ñun li jaamu yàlla gi nga war a def defoo ko ci normal xam nga ne mos xalaatoo naan baal o o o nañu ko na naa libéré loolu la tax sama sama xel rek dem ci en dehors jaamu yàlla gi ma waroon a jaamu naa ko bàyyi ngir yàlla <laughs> waxoon naa lool bu buñ ko defoon mooy xanaa suñu bopp sax nañuy far ba <laughs> waaw suñu bopp moom nag Hilaal ibn Umayya mag la woon nag bi nga xam ne ci lañ leen ci lañ leen hijra nii ndax demuñ demuñoon Tabuk yonent bi saa saam leen kenn tudd bu leen kenn faale ba buur yàlla di àtte seeni mbir cinquante jours bi nga xam ne <coughs> ci la kaa dix jours yu quarante jours yi bi mu matee yonent ma saa saam dafa yónnee woon ci ñoom ne leen ku nekk ci ñoom ne kenn ku nekk ci ñoom ne leen léegi yéen bu leen jegee ci seen soxna yi waaw ñenn ñi laaj ndax ñu fase ñu ne déedéet waxul fase de mais mooy bu leen séqatee ñoom dara ci wàllu sëy waaw léegi soxnaay Hilaal daal di ñëw comme ni imaam Seydina lii Seydina Ka'b ibn Maalik moo ko solo ci xadiisam bu gudd boobu mu ne fa jaa'at imraatu hilaal ibn umayya rasuulallah mooy lii mooy laata lii mooy biñ nee ci ci nattu bi lii mooy laata ñu leen bi nangu seen tuuba laata buur yàlla leen indi di nangu seen tuub mooy biñ nee nattu boobu cinquante jours kenn du leen tudd kenn du leen kii mu ne soxnaay seydinaa hilaal ibn umayya ñëw ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam hilaal ibn umayya shaykhun sa da'i' laysa lahu xaadim fa hal takrahu an waaw ndax bi mu déggee ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne bu leen na ngeen na ngeen i'tazilu nisaakum yéen daal di leen beru seen soxna yi léegi yéen ñetti ñooñu soxnaam dafa ñëw moom Seydina Hilaal ibn Umayya ne ah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Hilaal ibn de shaykhun ab màgget la mooy paala mag la mooy mag la daa koo xam ne presque mooy dem na mooy daanaka amatul force laysa lahu xaadim te amatul ku ko liggéeyal mooy amul ku ko liggéeyal bu dee moom rek kanar a nekk hein ah dina metti ci moom de toggal kook di ko liggéeyal loolu yi nga xam ne man da ñàkk lool moom manu koo defal boppam fa hal takrawan akhduma est-ce que bëgg est-ce que da ngay bañ ma liggéeyal ko xaala laa walakin laa nag yonent alayhi salaam ne ko déedéet waxuma bu bu ko liggéeyal de kenn ci yéen waxuma bu kenn bu seen soxna liggéeyal leen mooy li ma wax mooy walakin li am ba laa yaqrabannaka mooy bu laa yaqrabannaki bu ma la laal ci wàllu sëy mooy bu mu séq ak yow ci wàllu sëy bu mu am ak yow rapport te bu mu la laal di bànneexu ci yow ci wàllu sëy loolu laa la wax loolu la fa qaalat ndaw si ne innahu wallahi ma bihi xarakatun in ilay ila shay'in waaw fa wallahi ma zaala min amrihi ma kaana ila yawmihi hada waaw si ne ko ah, moom de amul sax amul benn yëngu moom manula yëngu sax di def dara waaw mooy moom nag ndax dañu yeewoon seen bopp seen kër yi dañu toogoon seen kër yi ne dootuñ génnati mooy Hilaal ibnu Umayya ak Muraara ibnu Rabi'a waaw ñoom ñaar ñoom dañu new dañu desoon seen kër yi waaw ñoom moom seen kër yi lañu yewoon wa qaada fi buyutikuma yabki fi buyutihima yabkiyan imaam Seydina Ka'b ibn nee na ñu taqoo woon ak seen kër yi ne fa dootuñu génn toog seen kër ya jekki fa di jooy rek waaw waaw talatuñ lekk ba suur talatuñ naan ba màndi moo tax soxna si ne ko moom de amatul benn yëngu bu muy def ci dara fa wallaahi maa ngi wat ci yàlla mazaala du deñul moom hilaal yab kii di jooy mundu mundu kaana dépp lii nii dal leen min amrihi ci mbiram maa kaana ilaa yawmi hada ba ni may wax ak yow ni yow yonente mi alayhi ci jooy rek la dëkk waaw kon noonu lañ def bu buur yàlla daal di kon wàcc aay yiñ la waxoon sànq wa ala thalathati alladhina xullifu ba nim leen di nanguli seen tuub moom seydina hilaal ibnu umayya ak ki nga xam ne muraara ibnu rabi ak seydina ka'b ibnu maalik radiyallahu taala ah. moom nag am nañu ne moom mi seydina hilaal moom daal di dunay euh, dund ba jamonoy Seydina Muawiya waaw ba Seyd jamonoy Seydina Muawiya moo mooy bu dee ne càllale xadiis ba ñuy nettali te Seydina Ikrima daal di koy nettali mel ni ku ko jële ci moom mais mën naa nekk comme que Ikrima nag daa bari woon lu mu doon def irsaal amaana mu nekk koo xam da ko irsaal te sax ci ca sax càll bi dafa am benn matruk bu fa ne quoi mooy kon nii nii yëpp jar doom mooy daal moom xamuñu kañ la génn àddina moom Seydina Hilaal ibn Umayya ibn Amir ibn Qays ibn Abdil Alam ibn Amir ibn Ka'b ibn Waaqif al-Ansaari al ta'ala anhu wa wa anna bihi wa ja'ala a'aliya maskanahu wa ma'waahu kon ginnaaw Seydina Hilaal ibnu Umayya keneen koo xam ne bokk am nga imaam ni saaq moom ni mu ubbee woon mbir mi dane wa qadima rasulullah sallallahu alayhi al madina wa qad kaana taxallafa anhu rahtun min almunaafiqiin wa taxallafa ulaa'ika ar-rahtu ath-thalaatha min almuslimiina min ghayri shakkin wala nifaaq Ka'b ibn Maalik wa Muraara ibn Rabii' wa Hilaal ibn Umayya fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li asxaabihi laa tukallimanna ahadan min haa'ulaa'i salaasa waaw wa ataahu man taxallafa anhu min almunaafiqiin fajacaluu yaxlifuuna lahu wa yactadiruun fasafaxa canhu fasafaxa canhum rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Allah wala rasuluhu wa'tazala al-muslimuuna kalaama ulaa'ika an-nafari ath mu ne moom imaam ni sax moom noonu la ko béwoon <laughs> parce que lii nii moom côté bi waxuñu ko ni dañu duggee woon ci côté xadiis Seydina Ka'b ibn Maalik bi na ci Saxiixayni imaam ibn Sa'd xool li wax pour léegi mooy moo ñuy defal transition ngir ñu dugg ci Seydina naa ibn Malik radiyallahu ta'ala an ginnaaw bi ñu gisee ñaari ànd yi nga xam ne ah nee na ñooñ ñooy samay royukaay kat ci mbir mi ba ma yëgee ñu tuddal ma ñaari góor yoo xam ne qad shahida badran lii fiihima uswa am naa ci ñoom royukaay kon nag moo tax ñu tàmbalee ñooñu waaw waaw léegi imaam ibn Sa'd kon mu ne yeneent ma ne saar saam bi mu dëgmalee jóge Tabuk kon mu ne waqad taxallafa anhu rahtun min al munaafiqiin am am mbooloo comme niñ ko xame ci naafiqi ñëwuñu woon mooy demuñu woon Tabuk wa taxallafa ulaa'ika rahtu salaasa mu bañ a dem tamit demul woon mbooloo mii nga xam ne ñett lañu woon minal muslimiina te bokkoon ci way te bokk ci way ngëm yàlla yi min ghayri shakkin wala nifaaq mais ñoom nag mooy sikki sàkk dugg leen mooy duñu ay niti naafiqa bokkuñu ñee ñoom amuñ sikki sàkk seerum gëm de te tamit duñuy naafiq déedéet mu ne ñooñ ñooy ñan mu ne Kaab ibn Malik mooy Seydina Kaab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa Muraara ibn Rabi' ak Seydina Muraara ibn Rabi' gis nañ ko wa Hilaal ibn Umayya ak Seydina Hilaal ibn Umayya radiyallahu ta'ala al-Waaqifi ah radiyallahu taala anil jamii ah, mu ne fa qaala ñoom ñii nag ñoom demuñu fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu ne li asxaab yi wax saxaabaa mi ne leen bu kenn wax ñetti ñi waaw mooy hijra gi mu hijra leen ne bu kenn wax ñetti ñi ah, waa ataahu mu dikkal ko man taxal taxallafa anhu minal munaafiqiin kantaa ñi ñëwul woon ci naafiq yi ñu dikkal ko fekk ko ci jàkka ji mooy comme ni eh, ni ñu koy gisee ci yaatal ci xadiis Seydina Kaab bi nii te tuddoon nañ ko ci ñaar ñele fa ja'alu ñu commencé yaxlifuuna lahu wa ya'tadibu di ko waatal ni lii moo taxoon demuñu de di ut ay ngànt yoo xam ne tout c'est des faux ngànt c'est des fausses ngànt de lii lépp ay faux ngànt lañ waaw waaye fa safaha anhum ah mu jee mu daldi leen baal bàyyi leen rasulullah waale walam waaye buur yàlla nanguwul seen seen ngànt yi ñu doon joxe waaw parce que feeñal na leen après waaw ci suuratu tawba waaw wala rasulu ak ndawam bi ndax yonent ma saar saam wakala sarairahum ila allah dafa jël seen mbir wekk ko buur yàlla delloo ko buur yàlla seen ni ñuy nëbb waaw moom daal xam na ne daal gaa yi daal nee nañ ñoom daal demuñu waaye nag seen mbir daal seen alaani seen biir mbir moom loolu buur yàlla la koy bàyyee waaw lii nag lañu wax mu bàyyi ko moo tax moom mu mooy mu nangul leen seen ngànt waaye après bi mbir yi leeree mu xam nangalatu ko parce que loolu xam nga loolu dafa am règle bu rëy bu ci génne waaw looloo taxoon gisoo temps yi la la soupçonner nit naan naafiq lool kenn du ko def diw mii boo demee naafiq la de wala ñoom déw mii man ragal naa mook sama soxna si dangay waaru quoi xaaral ma tegal leen dil mooy comme li ñu waxoon keroog rek taafantaloo ab colloque wala loo xam ne ab voyage dëkk demoo fenn bàyyi ba guddi nga ñëw bett leen ndax bu bett sa soxna ngir xool ndax est-ce que euh, nekkul euh, di la moy yooyu yépp affaire u caaxaan la waaw yooyu <coughs> mooy mooy ne nit li feeñ ci biti mooy nit bu ñuy wax lu ñu mën a tuumaal ne diwa def mu ñëw ne defuma fekk amul preuve buy wan ne moom waxul dëgg mooy lool nga war a jàpp waaw waaw parce que naafeq yi yonent bi aleyhi salaatu salaam <laughs> biñ ñëwee ah da leen a nangul ba teg ci wastaghfarallahu lahum mu ñaanal leen jéggal buur yàlla mais buur yàlla jéggalu leen ñoom ñépp waaw ñoom ñépp jéggalu leen am na ci ñoo xam ne ci ñoom amaana mujj nañu après eh, yéwénal seeni mbir mais daal li leer mooy du ñoom ñépp waaw kon mooy li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax ñun daal mbir yi daal ci zaahir bi li feeñ daal lañuy àttee nit ñi buur yàlla nag moom te Seydina Omar tamit siiw na ci moom da ko doon wax li feeñ daal lañuy àttee ku fi ñëw daal lu ñun li feeñ moom lañuy àtte ci yow kantaa nag dëgg-dëgg ni mu demee ak secret mbir yi ah loolu nag buur yàlla lañ koy bàyyee yonent bi aleyhi salaatu salaam mos nga foog ne léeg-léeg mooy ba ne yonent bi yow xoolal ñi ñu naan la ñin ñoo xam ne dañuy gis dañuy gis mooy ñi nga xam ne <coughs> ñoom buur yàlla day na may ñuy xam nit ci nit ku bari nit ñu ñu bari waaw yonent bi salaam nag. moo taxoon ci jotaay bi weesu mane la waa joo xam ne moom buur yàlla da koo may lu mel noon mu naan sidit bi sidit bee ma ne waa ji daa am njaaloo loolu kenn du ko nangul waxam jooju fekk amuñu preuve waaw parce que attey sharia ci li muy tegu mooy li feeñ bawaatini yi du ci tegu mooy yu nëbbu yi baatinu nit ñi déedéet waaw kenn du teg kenn daan parce que baatinam lii la mukk te yonent ma ne saasam doonu loon doxali noonu déedéet mais xamuloon Abdullah ibn Ubay mooy kan te pourtant da ko doon jàpp comme jullit comme ñëppan ah. parce que loolu lay wane te xam na ne kàccoor la xam na ne naafiq la waxuma la Abdullah ibn Ubay moom mooy ak naafiqam dafa siiwoon parce que yi mu def mu leer naññ te malgré loolu yonent ma ne saasam neewul eh kii munaafiq xabiis bu leer kii wëg kii déedéet kon mbir yi mooy alxukmu daal li dawaahir wallahu yatawalla sarair attey sharia yi daal ci li feeñ la naafiq yi biñ ñëwee di wax diwti ngànt yonent mi alayhi salaam daal li mu def fa qabila comme li imaam Ka'b ibn Malik wax fa qabila minhum rasulullah ala niyatihi daal di leen li ñu feeñal ci biti wa baaya'ahum mu jaayeg te ñoom wastaghfara mu ñaana leen yàlla ñaana leen njéggal buur yàlla wa wakala sarairahum ila allah mu daal di jël nag kantaan nag réellement seen biir seen mbóot li nga xam ne mooy dëgg malgré lii ñu wax ah nag loolu nag mu bàyyi ko borom bi subhaanahu wa taala kon mbiri loolu la bu fi nekk di soupçonner kenn diw nee nañ la diw moo wax lii muy lu ñaaw hein nga ñëw laaj ko mu ne waxuma ko bu fi nekk nag bu dee waxu ko jeex na waaw gëmal ko loolu mu ne waxul même bu dee ne waa ji kat la mais comme que nga wax wax insister mu ne billaahi waxuma ko mais jàppal ko loolu waaw jàppal ko loolu rek même bu dee ne bu ko def argent comptant de mukk li mu wax surtout ndax xaraa ini tamit day jouer mooy koo xam ne loolu lañ ko xamee wax lu amul kooku moo tax ay waxam kenn du ci sukkandikoo kenn du ci sukkandikoo waaw kenn du ci sukkandikoo dinañ ne daal moo ko wax mais nag ñun mënuñu cee sukkandikoo parce que waa ji li ñu ko xamee li ñu ko miine mooy mooy mooy. mooy wax lu demul noonu te loolu yonent mi aleyhi salaatu salaam da ci doon àtteel da ci doon tëral àtte ci xaraa'in yi waaw moo tax ba mu gisee sayyidatu Aisha radiyallahu anha muy jooy ca aj ga mu ne ko maalaki anufisti waaw xariina rek la waxe mais lan moo la dal ba nga ba nga toog nii di jooy xanaa dangaa gis sa règle yi pourtant xariina ci xariina la basé wu ngir tiire ci ne kon lii moo war a xew waaw kon nag nit tamit bu tàmmeewu expliquer bu fi waxee benn mbirit dañuy jàpp ne loo xam ne saway ah pare yi daal day wane ne du lii mais daal mais nag ñëw bay tëral àtte ci kaw loolu nag duñ jël àtte bi dal du koy dóor fëgg ko ko parce que mooy fekk amuñu preuve mais daal ay waxam kenn dootu ko téyeekul waaw gaa yi ñëw mooy luñ la mën a tuumal quoi waaw kon nag imaam euh, ki Seydina imaamu Ibn Ishaq rahmatullah alayhi léegi nag mu wax loolu ne ah yonent ma lay saar saam nag daal di leen kii ba pare waaye wantazala mooy mu ne gaa yi bu kenn mu nangul leen ñoom naafiq yi ñëwoon di wuti lay waaw waaye walam ya'zurhumullah bu yàlla nanguwul seen ngànt yooyu de ndax feeñal na ko après wala rasulu du caagante ne yonent ma lay saar saam mooy bu ko buur yàlla feeñalee ne waxuñ dëgg waaw waxuñu lu am de mu ne wantazala al muslimuuna jullit ñi radiyallahu anhum daal di daal di ber waaw daal di hijra ah kalaama wax ak ulaa'ika nafaru salaasa ñett ñi nga xam ne yonent bi saa saa moo tere nit ñi ne leen léegi bu leen wax ak ñoom mooy bàyyi leen leen ba buur yàlla bi àtte di wàcce ci ñoom seen àtte àtte ci ñoom li nga xam ne mooy li war waaw kon nag ginnaaw Seydina ginnaaw Seydina Muraara ibn Rabii' al-Aami dañu al-Amari al-Aamiri tam al-Aamiri ak ki nga xam ne mooy Hilaal ibn Umayya al-Ansaari al-Waaqifii radiyallaahu ta'aalaa anhumaa wa ardaahumaa kon ñu war a gis ki ñetteel mbooloo moomu muy sayyiduna Ka'b ibn Malik Allah sayyiduna Ka'b ibn Malik kon moom bokkoon na ci ñi nga xam ne dañu leen a yàggoon a digee waaw parce que sayyiduna Ka'b ibn Malik boo fàttale ko yàgg dañ ko gis c'est que dañ koo teel a gis sax ci waa ahlul Madina ca Aqaba ya ba ñuy tudd ña ko fekke ñoom ba ñuy tudd jamono loo yële ñoom As'ad ibn Zurara ak ñooñu radiyallahu ta'ala anhum tuddoon nañu Ka'b ibn Malik mii ndax fekk woon na Aqaba waaye a chaque fois ñu tuddoon ko dañ doon wax ne ah bañ ko ñëkkee tudd dañ ne Ka'b ibn Malik mii de dañuy bàyyi ba ghazwatu Tabuk waaw waaye tudd nañ ko ci ci gàddaay yi ak yi nga xam ne yépp turam ñëw na fa ñu ne ah Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ardaa dañuy xaar ba nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk agsi nañ ci nag walillahi alhamdu wal minna gàcc nga laamaa borom bi subhaanahu wa moom moo yelloo cant ak ngërëm yi waaw ba nga xam ne def nañu fekke bañ koy wax yàgg na def na ay at waaw 1400 la woon waaw 1435 la woon ba ñu ngi 1439 ci shawaal ci weeru shawaal lañ ne te bañ koy wax ca 1435 la woon wala 36 rek ndax siira bi mu ngi commencé woon ca weeru 1435 cent trent ca ca ca la nga xamante ne mooy weer wa ca koor ga waaw mu doon mu dëppoo woon ak 2014 léegi ñu ngi mooy Ramadan 2014 ñun ñu ngi jeexal nañ Ramadan 2018 ah vendredi dernier jeudi dernier tey la lundi waaw Shawwal mooy trois trois jours troisième jour ci bésu ci weeru non quatrième jour ci weeru Shawwal waaw buur yàlla daal di matal loolu kon ñu war a gis nii Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu taala anhu wa arda waaye suñu waxtu wi nag dafa jot waaw moo tax tey dañuy doyloo ki nga xam ne mooy Seydina Hilaal ibn Umayya al-Waaqifi radiyallahu taala anhu ci jotaay bii di ñëw nag ñu daal di dugg ci Seydina Kaab ibn Maalik Seydina Kaab ibn Maalik nettaleen bi dafa gudd daanaka day retracé waat moo tax xam naa dinañ ci gaaw yenn passage yi dañ ciy gaaw parce que jot nañ ko gis ci nettali Tabuk bi mais dañuy tàmbali comme tarjama la ñu mooy dañuy commencer ca Aqaba nan la dugg ci l'islam bayatul Aqaba ak yooyu yëpp ak yi nga xam ne moom fekke na ko ci xare yonent ma lay saa saa ba Tabuk nii après buñ paree foofu daal di continuer insha allahu taala ci mbiram moom Seydina Kaab ibn Malik ibn Malik ibn Abi Kaab